أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صدق الناصر الأكبر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقتدر العظيم وهم على آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bismillaahi fas na wax sama ci dëgg sunu nguur arrahmaani ka daaji xewal mi naaw ñëpp jaadu yaa arrahmaani ka daaji xewal mi daal daaraakala sabbi sallalam isma rabbika borom sa allah laa ba daaji kawe sabbi isma rabbika laa ci saari makka yi la bokk saari makka toujours xam ngeen lu muy ni ñu sa lañ yàlla ak solo yàlla ak ak dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabis ma bi kalaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi faanu ne mu ngeen xamoon li ci nekk bët bi sax ku nekk dana ko jàng fukki yoon ak juróom benn rek moo tax ñu jàng ko yaare xeet yi di ko ci jàng jumaa itam lu bari la ko yonent doon jullee jumaa ñaari saar la mas di jullee juma wéru juma ji yonent julli ci lu dul kawe ci saar yooyu juma al munaafiquuna arka biir ma rabbi karaara agaatiya sabbi talwal isma rabbika borom fa baata ismi bi saayid la maanaam tenalal sa borom la Muusaa mu ne sabbi isma rabbika Muusaa mu ne sabbi isma rabbika naka noonu bismillah rahmaan rahim bismillah tàmbali ànd ak baa soo àndee ak baa ak soo àndul ak baa maanaam yëngu benn sabbi sabaaral bismi rabbika ci turu borom maanaam bon sellaloon sa borom ci turam sellalal sa jëmmi borom ci lépp lu yellu ci moom mooy bokkaale ak jabarat doom ak lépp lu yellu ci melali yàlla ndax sax it mala bi koy itam loolu la loolu la tekki te loolu la ko firikat bi firee ne bàtt ku fi ci zahir la am moom it am na maanaam ba fam mën nañu wax ne sabbi sellalal it mala bi ci suñu borom sax ni ñu war a sellale jëmmi borom bi noonu nga war a sellale itam turu borom bi rek sellal turu borom bi mooy lan buñ ko waxee turu yellu ci moom moo tax buñ ko waxee wenn nit lu mooy tudd ñu tudde boppam tuddi yàlla taw ki ci yàlla kenn sañ nga sant ci ñu la neex tudde ko yàlla ci ñu tudde boppam rek lañ ko sañu tudde juróomi ñaar fukk ak juróomi ñaar ñoo rot ci alxuraan wan nag boo bëggee sellal sa tudd borom mooy tudde ko tudd ba nga xam moom la tudde boppam de sellalal sa jëmmi moom la sabbih bismi rabbika tekki sellalal sa tudd moom la sabbih bismi rabbika tekki kon maanaam yi du doon rek di diwalla yi nag tawxiid diwalla yi bu ko tuddee lu mooy lëm tudde boppam qul huwallaahu ar-rahmaan walillaahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa kon sañ daa woowe yàlla ci duñ tuddewul boppam loolu mooy sallal turam tur nag ñun albu kalam rek ñu ko ñu ñàkk njëriñ ci ndax tur mooy jëmm am tur du jëmm waaye loolu baax bu ñàkk solo la ko dégg sax muy teew bu baax ak dégg ak maanaam ci waaw solo boo xam ne rek ñu ci baax waaye tur kay su fekkee tur bi baax bi nga nga namm ku ne xam ne loolu du jëmm bi boo tuddee tudd nag te nam na jënd ci nga tudd ci nga xam ne foofu ci ñu ne jënd ji loolu jarul ngir jëfoo suy baat bii lay nam bon baat bi di waaja waaye soo amee ne tudd nga tudd yi te jënd ci ci jënd nga jënd kon kay def li jàmm la kon nag jarul fan nag gëstu yàlla mooy aji kawe borom bi nga xam ne mooy borom bu kawe ba kawe yàlla duñ ko firee nekk ci barab bu kawe naka ko dug moom nekk nga xam ne ci waaw duñ ko firee toog ca aras yëpp maanaa yi nga xam ne soriwaatul nangu na ko rek lañ ko war a firee kawe yàlla. tekkiwut lu moy noteel gi mu not mboolem lu dul moom kawe gi mu kawe lépp lu dul moom loolu la jublu waaye du jaagoon nag mu nekk ci barab wala ci beneen barab barab yu fayam ci moom ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñoo yem ci yàlla ku nekk moo la gën a jege sa mbubu xonn te yoon si tekki na ko jaabi jam ne gënal ma gënal ci yoonu ñu Makka min tekki yoonu yoonu te tey moo gën mboolem yoonu ci yaata Ibrahim waale yoonu ñu Makka yi ñu ci géej aw jën wan na ko ñu ne sax jën woo weneen jën daf ko wanaatu mu nekk jëpp ko def géej géej gi jën ya yoonu te ñu xotti asamaan yi ak xarasa kurti yoonu mu tawan mu ne gëm di jege yàlla yi mu nekk jokkoog kóotal géej ga. kon nga xam ne yàlla amul barab boo su nekkoon ca kaw yonent bi dem ca kaw ba jeexal kaw kon mooy gën a jege waaye moom ma déet ci kaw ba jeexal kaw ak di nekk ci biir pour pour barab naka ku moom naka nga xam ne li ci waaw duñ ko firee toog ca ñëpp maanaa yi nga xam ne sariat na ko rek lañ ko war a firi kore yàlla defiwut lu moy noteel gi not mboolem lu dul moom kore gi mu kore ñëpp moom loolu la jublu waaye du jaageel nag mu nekk barab wala ci beneen barab moom ñooñ kooku am ñooñ ci ñoo yem ci jënnaat bu moo la gën a njëkkee sa mbubu xonq te yonent bi fekk na ko ci Aliou jëm ne bëleel ma gën a ci yonent ibn Matta lim fekk yonent bi moo gën mboolem yonent yi ata Ibrahim waale yonent ibn Matta ñu ci gën aw jën wan na ko ñu ne sax jën woo weneen jën daf ko wanaatu mu nekk ca kóot kóot ak jën jën jën yonent bi xotti asamaan yi ak xarafa kursiyoog mustawaam mu ne gën da jege yàlla yunit mu nekk ja xuut xuutal girg kon nga xam ne yàlla amul barab boo su nekkoon ca kaw yunit ni dem ca kaw ba jeexal kaw kon mooy gën a jege waaye moom ma xiir ci kaw ba jeexal kaw ak ci nekk ci biir xuut xuutal girg gënu ko jege gënu ko jege yàlla de te wax dëgg wax bëri bi ñu xam see jàng léegi wane na loolu de ku jëm ko jege yàlla yonent na jaamu kañ la gën a jege boromam mooy wax moom bu jóotee su fekkoon ca tool nag kon kay ba nga taxawee ñu koy gën a jege. sabbi sallalan isma rabbika borom sa wala sabbi sallalan isma rabbika tudd borom sa laala ma gaa ji kawe taaw makka alhamdulilah ñu ngi tënk yàlla jàkkali ñu ngi tënk parce que mu ngi la dëggu bi yonent bi parce que mu ngi tënk yàlla ak rëy itam léegi yàlla mi nga xam ne xalaat ak bind nañu ba taw waaye xam ne ma leen bindal nga ne ko moo jaay yàlla mi may kàllal moo di kan mu ne la mooy ki nga xam ne moo bind lépp la. te ma leen bindal lépp lépp lu mu bind la ak bañante amu ca tànk su bu tànk yi su rek doo mën loxo su jëntewut bët ku xëytal morom ma nopp ku xëytal morom ma lu nekk dafa ak kanante ci bind yàlla yàlla mi bind bind boobu loolu tekkale na kattanam tekkale kon nag fekk na ne mooy ñu di ko jaamu de te yow ba de wala lii ak buur ba nga xam ne ab dara dogal na mu lu mu soor waaw waaw tam jubal ko yàlla ci nga xam ne lépp lu am moo ko xamal muy doomu aadama muy leneen yàlla ko bind ba noppi jubal ko jël nga xam ne moom la nama ci moom ndem yiw la ndem ay la ñun yiw moo leen bind moo leen indi aw yi ñooy safaan moo leen bind wëcc leen gannaaw bu mu ba alxuraan ba jotal ko ba mu bari wattu ko ci kaam yi rek la daana ami saa mu julli runde ami saa mu julli dara su jeexoo ne xanaa kaam yi ñu ñaa kañu tere ngeen gàggante ma ak ñu ne yàlla kañu sama xam-xam yi ñu xamee ne jotoon na laaya bi xeer yi jot ci wattu ko ba nga xam jooju laaya dootu sanku kon nag yonent kenn ci kaam yi rek mën naa am ay jamono mu ko ndax dootu tax yooyu du sanku waaye nag yonent yi jox ko laaya jotalagu ko bu fàtte ca dara loolu moom jàmm na ndax loolu moom soo amoon rek moo tax de ila ma sha Allah ndax la soog na ko mooy laay bu mu fàtte gannaaw bu mu ko defalee ba tey du wattu ko wala mooy lu mu xolli kooku bu mu ko xasee xolli nag xolli koy ci beneen yonent ba yonent bi dootu ko waxtu loolu mooy sama xolli ko fa bal sara ak yonent la wax na ak yàlla wax na ak yonent yonent la dina yonent moom bu yàlla mu ko xam aljaar ak faabu ak aljaar ak bidal ci wax waaye faa dana mu nëbbu de yàlla am na lépp lu jaam ñoom yonent sallallahu alayhi wa sallam sariyaat bi nga xam ne moo a jàppandi mooy lislaam mboolem diine ñëpp dañoo tiitoon lool lamboo toggee luy jafe sariyaatu lislaam moo gën a jàppandi ci mboolem saraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan ñu ñun xalen ko muy diine yonent yàlla Ibrahima di diine ci jàppandi ñun xalen ko mu weex tal guddee firnde te Bachir wala doon ak alquran in na faa fi ndem jëriñ na zikra waade mu ne ko waadeel ak alquran bu fekkee waade nga dana jëriñ su fekkee waat nga mbooloo mu bari ñun ñu ñëw jëriñ bu ca waade kon waade laaj bi ñu mel ni ñu war a jëriñ ci waade rek ñoom lañ war a waat fekk na mu loolu yonent bi ñu koy ñu gën ci ñëpp ñu nangoo ñu bañ ñëpp mu wax ak leen war na ko daanaka inna faati zikra indi jëriñu lu mu la indi ñëwoon te saa wu ñu di jëriñ in arad na saa su ñoom amul waxoon waaye gi moom war na yonent bi su jëriñee su jëriñ ña koy déglu nangu ko ak ña koy dégg bañ ñëpp moom war leen ko joxe te zakaru xam naa waadu man yaqaa dafa nu mu ragal yàlla koo xam ne yàlla bind na ci moom ragal yàlla kooku buñ ko waajee alquran fokk mu waadu de ñu ngi ñu doon laaj yi rafetlu bi quran yi man yaqaa huwa radihi loolu ci gën bu waaye dama béy alquran yasla aji texaari ja ladi kaafara yasla dana mu xaas safara ak kubra de aji mage waaye nag boo waxee itam ñu yàlla bind ci texaari te mooy néefar kooku moom dana watani ku sag waa du ko du ko nangu daf koy sànni fara jàll ba ndax dafa safara wu mag wa nga ci juróom-ñaar fukki xaaj ci tàngaay bi safara waa waxee. Nasra dégg nga maam afala tabbuun ni sàq yi rek la jublu waaye li mel ni dafa am ku texe ak ku texaari ak ku gën a texaari loolu moom amul la xaaji muy mel ni huwa ahwanu alay ak ahsanul xaaliqiina ak la alamu ay seyenu risaalaati yi afala tabbuun foofu ismu faa'il rek la moo tax la xaaji itam muy ku gën a texaari bu taxaw bi rek la ndax waaw taxaw bi moom benn xaaj rek la ñaar rek fi nekk bu taxaw ak bu taxaw bi bu taxaw bi mooy kii bañ a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa xalaat xalaat ko safara wu mag wa de safara wu mag wa mooy wan mooy safara wa alaxira safara wi ne benn xaaj la ci juróom ñaar fukki xaaj ci safara wa alaxira tàngaayu safara ci àddina yëpp ak door ju mën a yi rek la juróom ñaar fukki ci safara alaxira ndax Adama ba koy Yàlla wàcce def ni malaaka mi dematu benn ñerment ca jaanama yóbbale Adama ndax dana soxla safara ci àddina ñu xam wa Yàlla ne ko nang fa ci juróom ñaar fukki gën jëkk ga soo ko yóbbu ci ma fay ko ci juróom ñaar fukki gën ci suuf mu lakk li ci suuf yëpp jaww ji àll ca ndeyam yàlla digale ci malaaka mën na ko suuxal ci juróom-ñaar fukki béy mu dellu ko ñetti yoon moom safara yi ci juróom-ñaar fukki béy ba muy ñetti yoon la ca desoon moom lañu indi fi jaadi na te ku ko laal bëgg a dee safara bu mag wa nga xam ne moom kenn fayu ca dara yàlla ñu ci yàlla mu doon naka lay mel safara bu yëfër ñun ñëpp ñu mën na ci mën ci tax mu dee ndax su dee noppalu waaye waaye du dund dund bu koy njëriñ la waaye du dund dund bu am njëriñ la ndax dund lakk guddi bëccëg loolu est ce que doo naan lu may safara loolu du dund bu am njëriñ la xaral ndax ak dana man ko sakkaat kàllaat na mu ci kéefal gëm yàlla wala man ko sakkaat te gën a asakay doog xaaru ci gësëm ci suñu borom nga sàllaa dem julli julli juróom wala julli korite ku gëm yàlla da nga xam ne laaj nga ci bàkkaar te ñu tudd sa suñu borom mooy kabar yi kabar gannaaw julli xëy wala mooy julli juróom sax far ak lépp lu lay fàttali mbiri àllaaxira bal fay soo si roon da ngeen tànn na. ak du njàmbare ak njëriñ la li am nag mooy ñun doomu aadama daal adduna bi ñu jege teew fi suñ kanam kooku lañ bëgg ba moom lañ ko fële ku tardé rek moom ñun moo la tardé wala xaratu waaye alaxira xayru moo gën waa xaata moo gën a def de waaye kuy tànn adduna da ngaa jiitu rek dafa fekk muy sa daay ci xam-xam daal di ko mën a dox mu mi waaye ku xam alaxira xam ne alaxira moo gën te moo gën a dese alaxira su yemoon ak àddina sax te àddina di jeex te alaxira du jeex bañ alaxira gën naka naka naka nag bi nga xamee ni moom moo ko gën ndàlle gën ko lépp te moom du jeex mukk kon mënuñoo dendale alaxira gën a àddina ne dafa fekk rek yow ñun nag ñu bëgg lu teew inna laa naka dina texe texe boo xam ne laal na ci bàkkaar ak kàmm alaaxira dafa soxu kii àddina ka la jëkk réer lu raaya di way jëkk rek dum na du mujj jooju di soxu Ibrahima téere Ibrahim wa Muusaa ak téere yonent Yàlla Muusaa rek téere ya wàccoon ci Ibrahima ak Muusaa wax ji ma nga ca rek Yàlla ñuy wax di wax suñ jikko moo ko xam addina ñu teew jege kooku rek lañ bëgg alaaka rek nga xam ñu ñëwal lépp lim gën gën gën gën sagal nañ ko fàtte ko waaye ñu ngi xam boo wax jooju nekk na ci mboolem téere yu waxali téere Ibrahima ak Moussa Abdou Karim solo na ci hadiisam ne dugg naa ci jàkka ja sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma jógal julli ma julli ñaar raaka ñëw toog ne ko yonent digal nga ma julli mu ne ko mooy gën ci lépp luñ tëral di ko jaamoo yàlla lépp luñ yoonal ñu di jullee ci gën mu ne ko ñaata téere la yàlla waxal yonent na ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñeenti téere wàcce na juróom fukki téere ci siisa doomi aadama wàcce na ñett fukki téere ci yonent yàlla Idris ah no juróom ñett fukk ak wàcce na ci yonent yàlla Musa fukki téere lu jiitu Tawreet wàcce na ci yonent yàlla Ibrahima fukki téere ak tawreet ak lim jëlal sa borom Qur'an muy téere téere ak ñam ci téere Abuu Sarr ne ko moo téere Ibrahima di jëne kon ñu ne ko ay liir rek la ee eh, yow bu bu mbëru bi di xoodu bul xoodu faluma la jox la doole ngir nga boole àddina faluma la njub nga réeru ju gaaw dama laa fal rek pour nga fegal ma ñaan ak kum tooñ ndax man duma delloo ñaan ak kum tooñ képp kum tooñ nga dimbale ko loolu rek laa war a fale su fekkee def na lu may loolu dinaa la jàpp jàpp boo xam ne doo rëcc mukk mu ne di wax ne war na ci ku xelu mu gis jamonoom xam xam bu baax jamonoom te jublu ci ndigam maanaam soxla soxlawoo mbirum boppam teewoo na ci ku xelu bu mu dox lu muy yëf yëf bu ñu ci gërëm bu mu dundee wala yóbbalu alaxira wala bànneex boo xam ne du duñu xaraama mu ne war na ku xelu mu séddale ay waxtoo di aaj mu di ci jaamu boromam di xaaj mu xalam ci garab yi boromam di xaaj mu dem ci lekkam ak naanam de ak njabootam mu ko ndax téere Musa man nga maa xamal dara ci téere Musa yonent ne ko waaw ay waar rek la woon yéem naa xam ne wóor na ko ne dana dee naka muy sàggane wala sopp Yàlla yéem naa ci koo xam ne wóor na ko ne wërsëg ci ndogalam yàlla laaju yàlla war a gàddu wërsëg naka ngay soññaa ak di tiit ci sa sore wërsëg xéem naa ci koo xam ne óor na ko nekk nañ ko hisaaba léegi mooy réglé ko na muy def ba bañ bës mu ne ko waaw ndax téere yi Ibrahima ak Muusa ya dara nekk na ci suñ téere yi mu ne ko jàngal bu la soobee bal tuuti xayaata dunya wala axiratu xayrun wa abqaa inna haaza lafi suhufi l-uulaa suhufi Ibraahiima wa Muusaa yonent fekke na Abu Bakr Abu Zarrin fekke na ko yonent yonent bi dénk ma mu ne ko ragalal Yàlla mu ne ko dolli ma mu ne ko bëri la jàng alquran ak tudd Yàlla ndax jàng alquran dafay may aw ci asamaan may la leer ci suuf bëri leen jàng alxuraan ak tudd yàlla mu ne ko mu ne ko taxawal ak jihaad mooy ak labe ci sama xeer sama xeer ak labe amu ci te xeeras leer yàlla dëgg-dëgg xeeras mu ne ko sant yàlla ñun ñëpp xeeras nañu yàlla yonent du loolu xeeras léegi mu ne luy xeeras jaara mu ne ko xeeras mooy nga wattu bopp bi ak boole bopp bi moo boole ñaari bët ñi bu ci xool lu xaraam moo boole ñaari nopp ni li ci déglu lu xaraam kan ak jëw rambaay moo boole lam wi bu wax lu xaraam de kan ak jëw rambaay wattu biig bi ak lim la biig bi moo lamboo biig biig bi moo moo lamboo ñaari tànk yi ci ñaari loxo yi la ñaari sa ñaari loxo bu ci jël lu la sa ñaari tànk bu ci dox ci xaram jàppal sa biir bu lu xaram jàppal sa pëy bu fa xaram mu ne def loolu koo kay ko xeras yàlla dëgg-dëgg yàlla te képp ku bëgg alaxira gën a fay taare àddina rek loolu moo di xeras yonent moo xeras ku def loolu xeras nga yàlla dëgg-dëgg xeras gis nga li tax yonent dafa ko saaru saaru te boole yëpp ak yàlla ak yonent alaaxira lépp a ngi ci moo tax mu ne bu ngeen xamoon saare yi ni ma ko xamee bët bi set ko ne dana ko jàng fukki yoon ak juróom benn lim bi laa xamagul lu mu ci jublu